أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma bacd fa yaquulu al-imaamu al-xaafidu abu zakariyaa yaxya bnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaaficiyu rahimahu llahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil aw sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil arrabi'i wa sittiin ba'da al-mi'atayn wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yanbaghi li siddiqin an yakuna la'aana rawaahu muslim rahimahu llahu ta'aala kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci suñu chapitre bi nekk muy 264 baabu tahriimi la'ni insaanin bi aynihi aw daabba mooy bunt bi xaraamal ci ñu ngi ci kitaabul umuurul manhiyyi anhaa ba léegi mbir yi nga xam dañ koo xaraamal ci téere boobu bunt bi ñu ubbi woon bi weesu moo doon buntu bi nga xam ne mooy wax xaraamal bu ñu xaramal nit ki di rëbb ab nit boo xam ne bu connu bu dé la waaw ne monsieur X rek rëbb voilà madame Y ñëpp xam kuy magam Y nga rëbb wala sax ab waruwaay oto xar non luy fas wala gëléem wala loo xam ne loolee euh, bu la waxee lool nag moo yeneen yi du ne waa kon léegi ma mameem xar bu ko dana new ñu ne la si bañ a nekk waaw lii dañu la koo wax da yooyu saa saam du fi nekk di tudd lépp lépp lépp lépp lépp la waxee yii da xam ne yeneen yi nga xam ne ñoo niroog ñoom dañ koy xaraamal tamit nga leen di rëbb walillahi alhamdu wal minna xadis bi njëkkoon a gis moo doon xadis 1551 mu ne woon an abi zaydin thabit ibn ad-dahhak al-ansari radiyallahu anhu annahu wa huwa radiyallahu anhu wa huwa min ahli bay'ati ar-ridman annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man halafa ala yaminin bi millati bi millatin ghayri al-islam kaadiban muta'ammidan fa huwa kama qaala voilà gisoon nañ xadis boobu walillahi alhamdu wal minna mooy waa ji nga xam day ñëw di waat waaw ci christianisme di sur la sur la croix je le jure sur la croix te mu nekkul jullit <laughs> mais bon day nar quoi mooy euh, loolu gëmu ko dëgg-dëgg waaye xaw ma day jaay ne farceur la wala yooyu kenn du ko foowe waaw kenn du ko foowe humoriste bul nekk bul def humour ci loo xamante ne dafa xaram waaw waaye waay par Jésus Christ nangam wal iyaadu billah hmm? war naa ko ci ci ci ngoy waaw war naa ko ci rog yooyu yëpp dafa xaraam même bu dee gëmoo ko waaw barki rog laa wax rog ban barke la <laughs> ci yow seen rog googu nga xam ne ma ah ne ah mais ma foog ne mooy yàlla ma ne la é yàlla xam nañ ko yàlla laa <laughs> allah nga naan lan waaye bàyyi sa caaxaan yooyu loolu la quoi moo tax yeneen saa sam ne ku ne woon billaati ak naa ko ci laat ak uzza mu ne la léegi yow na nga wax laa ilaha illa <laughs> waaw <laughs> kalimatu tawhid mooy faaseel la sa loolee muy sa kafaara loolee nga wax même même bu dee gëmoo ko waaye bu dee da koo gëm moom de façon yéefér na moom waaw ab jullit boo xam ne nee na daa waat ci christianisme ñuy wax la croix mu ne moom la gëm kooku yéefér la voilà mais waatu kii nii waaw waaw je le jure par la croix que dañ naa ci yow waaw yow moom waat naa ko laa wax ci ci ci ci ci ci ci kii bi euh, croix boobu nga xam ne mooy man dañ naa ci yow bu dee waa ji day nar mooy gëmu ko ah fa huwa kama qaal waxoon nañ la lool nag alxadiisu yufassiru alxadiis mooy na wax laa ilaaha illallaah ndax beneen xadiis bi taala alam tey ñu war a gis ah, liñ fàtte woon wax ah, mooy bunt bii nii ah, fële bunt ba lépp alhamdulillah dañoo fàtte wax bi nga xam ne ci la jeex nga ma ban bunt mooy bunt bi nga xamante ne moo jiitu woon bunt bii ñu nekk muy baabu bayaani ghilati tahrimi shahadati zuur boobu moo jeexaloon suñu tom bi waaw <laughs> ci suñu chara bi mais dañ koo préciser wul ñu ngi ko jeexaloon yawmul jumaa euh, mu tombeeg le premier jumaadal uula du jumaadal awal nag waaw jumaada féminin la waaw saa ma ci ñëwee di ko préciser parce que may gis ay calendrier yoo xam nañu def jumaadal awwal non jumaadal uula waaw mu ngi mel ni nga naan une chienne naissante voilà mooy ku wax loolu ah <laughs> fii mu ne moom ñi dégg tubaab yëpp dinañ xam ne lii moom erreur la moom waaw une maison blanche waaw mooy loolu rek ku fi wax jumaadal awal moom yow loolu nga wax <laughs> waaw une fille petite waaw un garçon petite voilà yow yaa yaag ci wax lool nag bu dee choqué na la nag ci français na nga xam ne kon na la fi fii jumaada kenn du wax jumaada awal wala jumaadal awal jumaadal uula ndax féminin la mooy jigéen la voilà léegi mooy le premier lañ ko jeexaloon euh, muy premier jumaadal ula 1447 bi madinati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wal yawmu nahnu bi makka voilà mooy kon bunt bii ñu nekk ñu ngi ko tàmbale woon tamit Medina ala saakini afdalu salatu wassalam mooy xadis bii ñu génn foofu lañ ko gise woon tamit ci almasjidu nabawi alayhi afdalu salaatu wassalaam tey ñu war a wi wa fi masjidil haram zaadaha allahu zaadahu allahu tashrifan wa takrima al mu ne muy xadis ban mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci seydina abu hurayra di muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu nee na laa yanbaghi yellut laa yanbaghi warul te dafa inapproprié li koo xam ne dafa dëggu daraja ju kawe joojee an yakuna muy nekk laana aji koo xamante ne nii day rëbbaatekat mu def ko siddiq siixatul mubaalaxa la laan siixatul mubaalaxa mooy superlatif waaw ah, li ñu fàtte woon mooy beneen xadis bi dañ ko ciy boole ndax ñoo bokk ay mbir te noonu la ko imaamu muslim daal di tegalee bi mu leen di solo mu ne rawaahu solo na ko muslim imaamu muslim xadis bi ci tegu rahimahullah 1553 وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة رواه مسلم رحمه الله تعالى kon mu ngi noonu lii mooy deuxième bi mu ne wa an abi darda mu ngi jële ci ki nga xam ne mooy seydina wa mawlana abu darda uwaymir annahu qaala nee mu ne qaala rasulullahi mu ne dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yakunu du nekk allaanuuna rëbbaatekat yu mag yi ñoom shufaa jamais jamais jamais ñu nekk ñoo xamante ne nii dañuy nekk ay rëbbaatekat waaw ñoom mooy mooy shufaa boobu bu ñu nekk mukk ñoo xam ne ñoom ñooy ramm bu ñu nekk ay rammukat mukk wala shuhada waaye du ñu nekk ay shuhada shuhada nag mooy lan mooy du ñu nekk martyr ñu faat leen ci tooru xare waaye fii dane yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba wala boog yawmal qiyaam na nga xamante ne yawma taqumul ashhad bés ba seede yi di taxaw moom dañ ko koy xañ parce que daa nekkoon rëbbaatekat loolu dinañ ci ñëw insha allah léegi mu ne rawaahu soloona xadis bi it muslim al imaamu abul xusayn muslim ibnul xajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu rahmatullahi alayhi laaj mu njëkk bi mooy al imaamu muslim kese moo solo suñu ñaari xadis yi waaw est-ce que moo suñu ñaari xadis yi ñu ne la xadis njëkk bi dañuy njëkke mooy xadisu abu hurayra radiyallahu taala anhu bi ñu ne la déedéet al sëriñum al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal jiitu woon na ko ci ci mu ngi koy ndi musnadu abi hurayra al imaamu muslim rahimahullahu taala mu ngi koy ndi kitaabul birri wassila wala da baabu nahyi an la'ni dawaabi wa ghayriha mu ne haddathana haarun ibnu sa'id al ayli mu ne haddathana nettali nañu haarun ibnu sa'id al ayli di haarun ibn Sa'id ibn al-Haytham ibn Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruz as-Sa'di mawlahum rahimahullahu ta'ala gane àddina vers les années cent soixante-dix génn àddina deux cent cinquante-trois rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana ibn Wahb mu ne kii nett moo ibn Wahb ibn Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlahum Abu Muhammad rahimahullah gane àddina cent vingt-cinq génn àddina li nga xam ne mooy 197 rahmatullah alayhi qaala mu ne xaddatana moom mu ne nettali na ko ki nga xam ne mooy axbarani la axbarani Sulaymaan mu ne ki ñu nekk xabaare mooy Sulaymaan al imaamu Muslim ne huwa ibnu bi wa huwa ibnu Bilaal mooy Sulaymaan ibnu Bilaal al Qurashiyu at-Taymiyu mawlaahum Abu Muhammad ñi ne Abu Ayyuub al abu ab Abdullah ibn Abi Atiq la rahimahullahu ta'ala génn àddina la 177 am na ay wuute rahmatullahi alayhi an al-Alaa bokk ci al-Alaa ibn abi abd ibn Abdurrahmaan ibn Yaquub Abu Shibl al-Madani rahimahullah génn àdduna vers les années 132 rahmatullahi alayhi an abiihi mu jëlu ko ci baayam bi Abdurrahmaan ibn Yaquub al-Juhani al-Juhani al-Madani rahimahullahu ta'aala kañ la gën a àdduna kañ la génn àdduna dajuma ko an an abi hurayrata mu jëla ko ci sëriñam di sayyidina wa mawlana abu hurayra ad-dawsi al-yamani yu génn àddina l'an cinquante-neuf am na nag ñu ne l'an cinquante-sept am na ñu ne l'an cinquante-huit wallahu ta'ala a'lam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'ana loolu la ko ëndee mu ne haddathanihi ci beneen tàllale mu ne nettali na ma ko abu kurayb di sama sëriñ bala imam muslim bi muhammad ibn al-ala ibn kurayb al-hamadani rahimahullahu ta'ala sëriñ waa kutubu sitta gane mu ne Abu Kurayb jëlee na ko ci moom mu ne haddathana Xaalid ibn Maxlad mu nekk leen nettal ma Xaalid ibn Maxlad di Xaalid ibn Maxlad al-Qatwaaniyu Abul Haytham al-Bajaliyu rahimahullahu ta'ala génn àddina dans 213 rahmatullahi alayhi moo ma ko jëlee an mu jëlee ko ci Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir Kasiir al-Ansaari Zuraqiyu rahimahullahu ta'ala kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko an al-Alaa ibn Abdirrahmaan bi haadha al-isnaad mithlu mu jaaraat ci al-Alaa ci tallale bi mel nii wallahu ta'ala a'lam léegi kanta xadis bi ci tegu muy xadis sayyidina mawlana abu darda uwaymir radiyallahu taala anhu boobu imaamu muslim moom la ci teg mooy nii ko imaamu nawawi rangalee lu jiitu woon noonu la ko al imaamu abul husayn rahimahullahu taala daal di woon toftale rangale ko mu ne hadda ki kitaabul birri wassila wal aadab baabu nahyi an la'ni dawaabi wa ghayriha mu ne haddathani suwayd ibn sa'id mu ne nettal nañu suwayd ibn sa'id suwayd ibn sa'id ibn sahl ibn shahriyar al-harawi al-Anbariyu Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala gane àddina 140 génn àddina 240 mooy nit koo xamante ne nii amoon na li nga xam ne mooy 100 ans rahmatullahi alayhi man haddathani nettalema Hafs ibn Maysara Hafs ibn Maysara di Hafs ibn Maysara al-Uqayliyu Abu Umar as-San'aniyu al-Asqalaniyu génn àddina la 181 rahmatullahi alayhi mu ne an Zayd ibn Aslam moom Hafs ibn Maysara al-Uqayli yu jële ko ci Seydina Zayd ibn Aslam di Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi Abu Usama rahimahullahu ta'ala moom nag mu ngi nekk koo xamante ne muy génn àddina la cent cent trente-six rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom al-Adawi al-Qurashi anna Abd al-Malik mooy hadiis bi dafa am lu ko waraloon waaw dafa am loo xam ne moo ko waraloon mooy lan mu xoolal mu ne anna Abdul Malik ibn Marwan mu ne Abdul Malik ibn Marwan kat ma yàgg nañ koo gis yàgg nañ ko gis ci Riyad bi xalifa la woon bu jullit ñi radiyallahu ta'ala anhum ci Umayyad yi mooy Abdul Malik ibn Marwan nga xam ne Marwan ibn al mi ne woon xalifa moom tamit moo doon baayam bi mu génnee àddina moom mii moo jëloon xilaafa gi après moom waaw nga xamante ni bon euh, moom euh, euh, mooy ki nga xamante ne bu siiw la rek Abdul Malik ibn Marwan moom <laughs> waaw génn àddina gane àddina lii nga xamante ne noo kii nu mu tudd cent trente-deux mooy bu dee mooy milaadi ci grégorien mais 132 ci la génn àddina l'an 41 la juddu génn àddina 132 ne woon xila xalifa jullit ñi euh, euh, rahimahullahu taala léegi mooy bi mu nee xalifa nag la lii xewoon waaw mu ne anna Abdul Malik ibn Marwan mu ne Abdul Malik <coughs> alhamdulillah ibn Marwan ba'atha dafa yónnee ila ummi Darda dafa yónnee ki nga xam ne mooy ummu Darda gisoon nañu ko voilà waxoon nañ la soxnaay Abu dar la mais kii du saxaaba bi mooy ki nga xam ne mooy mooy euh, ki nga xam ne kii la taabi'iyya bi bokk ci ñu gënoon a sell ci taalibey saxaaba yi radiyallahu anhum yu jigéen ñi ak yu góor yi sax confondu mu ne daf ko yónnee bi an jaadin min inde Abdul Malik da ko yónnee ay bagages yi yoo xam ne pour kër gi la bagage su kër waaw la am yoo xam ne daf ko daf ko da ko koo yónnee falamma an kaana zaata layla bi nga xamante ne nag benn guddi mu am nag benn guddi boo xamante ne nii euh, qaama Abdul Malik Abdul Malik jóg min al layli ci guddi gi fa xaadima mu daal di woo ki nga xamante ne mooy kenn ci ñi koy liggéeyal waaw ñi nga xam ne ñooy liggéey ci palais bi mu woo ko waaw falamma an kaana léegi bi mu annahu abtaa alayhi waa ji yéex a ñëw lii ñu ngi ci xadiisu beneen xadis bi nga xamante ne moom la ñuy gis nii parce que nañ la dañuy boole xadisu bi nga xamante ne mooy bu Seyna Abu Hurayra ak Seyna Abu Darda xadis 1552 ak xadis 1553 lii ñu ngi ci bu xadis Seyna Abu Darda bi euh, moom kan euh, imaam Muslim daal di ciy teg ginnaaw bee mais am na lu ñu fàtte woon mooy est moom doon nga ko solo ñu ne la déet al imaam Abu Daawuda bii nag moo leen fekk si euh, moom ak seriñam di seen sëriñ ñoom ñaar di al imaamu Ahmad ci lu jiitu woon. rahmatullahi ala aljamii kon Abdul Malik bi mu woowee waayam booyam boobee fa ka annahu abta alayhi waa ji mel ni dafa yéex a ñëw fa laanahu bi mu yéexee agsi mu agsi rek mu daal di koy rëbb waaw léegi nag bi nga xamante ne nii fa lamma asbaha bi nga xam ne nag ci la xëy euh, moom Abdul Malik fekk ci guddi gi la woon rek Ummu Darda dégg na ko nga ne waaw Ummu Darda lu mu doon def ci foofu ci pale bi ñu ne la xaaral après nañ gis riwaa imaam muslim bi pour leeral lan la lan lan la fa doon def ba dégg buur bi dañ naan buuru buuru xalifaay jullit ñi moom Abdul Malik euh, di rëbb euh, ki nga xam ne moom la doon rëbb bi ñu xëyee nag qaalat lahu Ummu Darda Ummu Darda ne ko euh, di di di alximyariya ma bintu Huyayya waaw ñii ne binte Hayy al-Awsaabiya eh, radiyallahu anha génn àddina la 81 rahmatul anha wa rahimaha mu ne ko ah sami'tu laylata mu ne buur bi yow xalifa bi la anta xaadimaka xiina daawta dégg la nga rëbb sa ki nga xam ne moo lay liggéeyal ba nga ko woowee dégg naa loolu dégg ko nag sami'tu dégg naa Abu Darda sama boroom kër di Abu Darda di Uwaymir ibn Malik waaw ñii ne Uway ne ne ibn Amir la ñii ne ibn Tha'laba ñii ne ibn Abdillah ibn Qays la rahmat radiyallahu anhu al-Ansari al-Khazraji génn àddina la 32 ci xilaafa Sayyidina Uthman ibn Affan alayhima ridwanu rahimur rahman mu ne dégg naa ko yaqulu mu naan qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa yakunu la'aanuuna shufa'aa wala shuhadaa yawma alqiyaama muy dégg naa ko moom mu ne dégg na Yonent sallallahu alayhi mu ne gis nga rëbbaatekat yi du ñu nekk ay ñoo xam ne dañuy ramm waate mukk wala shuhadaa duñ nekk way seede yawma alqiyaamati bésub taxawaay ba nii la ko al imaamu daal di indee fii Muslim léegi nag nañ xool sëriñam pour nga xam yaa ngi doon laaj ne. Euh, mais kii moom nan la dégge nan la nan la nekk woon ci palais bi noonu ñu ne la déglul al imaamu ahmad ibnu muhammad rahimahullahu taala al imaamu ahmad ibnu hanbal rahimahullah mu ngi ko indi ci musnad boo xam ne mun moom la dem mooy ci musnadam bi mun musnadil qabaa'il wa min hadiisi abi darda uwaymir mu ne haddathana abdurrazzaq mu ne nettana suñu da abdurrazzaq da abdurrazzaq ibnu hammaam ibnu naafi' al-himyari mawlaahum al-Baghdadi wa Abu Bakr as-San'ani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a génn àddina gane àddina 126 génn àddina 211 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Ma'mar mu ne nettali nañu Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa ibn Abi Amr al-Basri al-Yamani as-San'ani rahimahullahu taala rahmatan waasi'a génn àddina 96 génn àddina 150 rahmatullahi alayhi an Zayd ibn Aslam mu jël ko ci Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi Abu Usaama ñi ne Abu Abdillah rahimahullahu taala gis nañ ko sànq ci hadiisu imaamu Muslim voilà muy Zayd ibn Aslam men sëriñu imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati rahmatullahi alayhima léegi moom mu ne kaana mu ne an Zayd ibn Aslam qaal kaana Abdul Malik ibn Marwan yursilu wala ila ummi Dardaa'i fatabiitu inda nisaa'ihi wa yas'aluhaa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal mu ne kaana nekkoon na Abdul Malik ibn Marwan di Abdul Malik buur boobu di doomi Marwan ibn al-Hakam niñ ko gisee woon sànq yursilu da doon nekkoon na ko bari lu mu doon yónnee ilaa ummi Dardaa di ko yónnee ngir mu ñëw teew waaw am na boo xam da koo jox an jaat yële mu wax la wax mooy bii nii li nga xamante ne mooy euh, matériel u kër yooyu da koo joxoon ay bagages kër waaye euh, bu Darda Ummu Darda da doon nekk ci kër ga léegi nag mu ne euh, yursulu ila Ummi Darda da ko doon da doon yónnee lu bari ci moom léegi fa tabiitu bu ko defee moom bu ñëwee inda nisaa'ihi mu fanaan ca soxnaay buur bi soxnaay xalifa bi bu demee daal di fanaan ñoom waaw mooy soxna ya euh, ñoom la doon neel ay jigéenam léegi nag wa yasaluha ah Abdul Malik nag day profité rahimahullah ci teewaayu Ummu Darda ci pale bi ci këram gi day day profité di ko laaj anin nabi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam xabaaru yonent bi alayhi salaam ay njàngaleem ay am ay yu mel noonu gis nga ñoom ni ñu seetle woon mooy ay buur la ñëw doo xamante ni euh, lu ñu leen man di waxal mooy li leen yitteeloon mooy jàngaleem yonent saa salaam waaw moom da leen yitteeloon quoi voilà moo tax bi nga xamante ne nii day profité xam nga ne kii wuute naag ñi nga xamante ni moom la ñuy tere ñuy dugg ci buur waaw mooy kii dafay dugg bu ñëwee ñu koy laaj ci li nga xam ne mooy mbiru yonent bi alayhi saam xam nga wuute naag keroog liñ gisoon <laughs> bi bi bi bi bi euh, euh, kii ne. mooy mooy mooy mooy ci bunt bi ñu doon wax baabu euh, zammidil wajha wajhayn mooy ŋàññ gi ñu ŋàññ boroom ñaari xar kanam nga xam ne day yati haula bi bi waj wa yati haula bi waj nga xam ne bu ñëwee fii yor fa benn xar kanam mooy apparaître fa nii bu demee feneen melaat neneen xam nga muy xadis 1541 Muhammad ibn Zayd da ne woon dafa am ay nit yoo xam ne yu wax maamam di Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma inna nadxulu ala naa waaw fa naqulu lahum bi xilaafi ma natakallamu ida xarajna min indihim waaw xam nga wute nag nii ne ñun dañuy dugg ci suñu way euh, yor suñu nguur yi ñooy njiit yi buñ demee nag fa naqulu ñuy wax la lahum ñeel leen bi xilaafi ma natakallamu li nga xam ne wuute naag nag moom la ñuy wax ida xarajna min indihim mooy buñ nee ca ñoom duñ leen ñemee wax yenn yi alors que buñ génnee nag ñu leen di rëbb voilà xam nga ne ñii moom way waa wute nag moom waaw mooy da doon ñëw jàngale xam-xamu yonent bi saa saa moo ko fëndi woon moo tax buñ naan voilà boroom xam-xam bi daa war a sori woy buur yi loolu mooy ban boroom xam-xam waaw bu dee kay dem di toog ci sa dëgg ngir péréjom yaag ak lam lay jox may yam lay jox waa lool kay moom xam nga ne looy jënd sa diine ah nga jënd sa diine lan ñeme ko wax dëgg munkaraat ya mu nekk comme li Abdallah ibn Umar waxoon est ce que yu baax ya muy nekk yéen ko ciy dëggal yu yu safaanoo ya nga xam ne moom lay def ngeen ngeen jàjj ko tere ko ko gaa yi ne ah waaye kallaa mukk ñun ñu may ko neex nga naan mu ñu génnee rëbb ko mu ne ñu <laughs> mu ne lan kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi rasulillah lii na ngeen fa sallallahu alayhi wasallam jamono yoneen saa sallam képp kenn ci ñun ku defoon lii dañu doon jàpp ne loolu ak naafiq la jëf jooju jëfuk naafiq la wal iyaadu billah kon Ummu daa gis nga kon lam faroon def waa lii moo ko fa indi woon léegi nag eh, bi nga xam ne kon loolu la doon ne fa tabitu inda nisaihi di fanaan foofu la ci eh, kër eh, Abdul Malik xalifa bi di nekk ak jigéenam ya fa la doon fanaan wa yasaluha léeg-léeg buñ ko bu fa ñëwoon mu koy laaj nag an nabi yi ci yonent bi alayhi mooy buur bi mooy laaj Ummu Darda voilà loolu tamit ci xamee ne nekk buur amul voilà man buur laa lépp maa ko war a xam wala njiit laa ay nekk fi di laaj ñoo xam ne maa leen jiite loolu ak wàññeeku mooy yow xamoo dara voilà <laughs> boo xamul gis koo xam ne ngëneel gum la ëppale muy sa kii nii nga xam ne boroom këram saxaaba la saxaaba boo xam ne lu bari lim jële ci moom moom xam na ko ak yiiwam ku ñu xamoon la mu dardaa muy koy mu fexe di profiter ci loolu ki nga xamante ne moom lay ñëw ci bu ñëwee këram mu koy yónnee ay mbir tamit di ko teral léegi nag di ko laaj loolu loolu la léegi tamit leneen luñ ciy jànge mooy lislaam amul match matchu yooyu nga xamante ne nii man moom jigéen du ma jàngal quoi loolu mooy xamoo dara tam matchu nga boo xam ne bu yées <laughs> voilà match nga boo xam ne bu yées te xamoo dara te di nga yàgg doo xam tus parce que loolu fekk yaa ngi koy xalaat xamal ne dara doo ko mu ne xaala nag mu ne fa qaama laylatan Abdul Malik jóg benn guddi waaw fa daa xaadimahu mu daal di woo kon xam nañ la dafa Ummu Dardaa doon def